وأقوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأشياخنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ان كانوا محسنين فبإحسانهم وإلا فتجاوز عن سيئاتهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp di baalu ak ñëpp ginnaaw ba ñu sante allahu jalla wa ala ñaan ko mu santal ñu boppam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu julli ñu ci nabi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wàcce taw ngërëmam ci sunu xadara maam Cheikh na Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ak xulafaawam yi ak taalibe bi ak ñi ko topp ak ñi ko topp yawma qiyaama wa xaasatan sunu maam Cheikh Mouhamed Ndiéguène sunu maam Cheikh Al Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène sunu maam Cheikh Al Hadji Mouhamadou Ndiéguène ak seeni wayjur ak seeni njaboot ak seeni taalibi ak seeni muqaddam ak seeni rakk ak seeni lépp yal na yàlla gërëm leen gërëm ñi mel ni ñoom ci islam bi ak tariqa yal na yàlla yokk seen leer yal na yàlla sax suñu seen baax seen njaboot gi des ci kaw suuf yal na yàlla bàyyi leen sunu maam Al Hadji Abdoul Aziz yal na yàlla bàyyi ñu koy xoolee sunu maam alxaaji Ahmad Baro sunu bàyyi alxaaji Mouhamadou yàlla wax yàlla bàyyi bàyyi te ay rakam bàyyi bi daal di yu ay mu xam ne baatin defal ñu waaye baatin mooy ñu teraanga àdduna sutura àdduna ak xewlu àdduna ngërmu àdduna kalaaxel bi jaahi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sunu wéy jur yi nga yal na yàlla baal ko yal na yàlla sural ko yal na yàlla woyofal suuf ci kawam yàlla bu mu réccu lu mu fekkee allahu jalla wa ala yal na ko yàlla jégal Ibrahim jégal ko Ibrahim jégal ko ci yëpp jégal ko ci yëpp bi jaahi nabina Muhammadin yal na yàlla jéggal ay maamam wàllu ndeyam ak wàllu baayam ñëpp ñun ñii dem toog fii yal na yàlla jégal ñu suñu bàkkaar yëpp ñun ñii toog fii yal na yàlla jégal ñu suñu bàkkaar yëpp yal na yàlla jégal ñu suñu bàkkaar yal na ñu yàlla yërëm ak nag àllaaxira yal na ñu yàlla yërëm ak nag àllaaxira ñun nit suñu ndey yi suñu baay yi suñu bàjjen yi suñu maam suñu tante yi suñu mbokk yi suñu wàllu ndey suñu wàllu baay ñu ngi ci xamal ñu ngi ci xamul ñu ngi ci fàttali ko ñu ngi ci fàttali ñu ngi ciy ñaanal ak ñu ngi ciy na yàlla yërëm yàlla ëpp na loolu yal yàlla taw yërmande ci seen kaw ñun ñëpp jégal leen di jaaxle na dinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yàlla ci bu baax suñu mbokk bàyyi Seydina Samb yaakaar naa démb la sax noonu doon tabarakallah yal na yàlla yeesal yërmandeem yal na yàlla yeesal yërmandeem yal na yàlla yeesal yërmandeem yal na yàlla jéggal yal na yàlla baal yal na yàlla suturaal li mu doon sonn ci yàlla doon ko sonn ci Seydina Muhammad ko sonn ci Cheikh Ahmad Tidiane doon ci sunu maam Cheikh Hadj Omar doon ko ci Alaaji Ahmad Boro doon ko ci Alaaji Mamadou doon ko ci Alaaji Muniru yal na dajeeg moom yal na dajeeg lu ëpp loolu yal na dajeeg lu ëpp lu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njabootam gi jàngee kaamil ci suba bi def dolli ci ngoon ci kar daañu fàttalante ci yàlla waaye nag tabarakallahu ku xam dëgg dëgg xam te làmbaatoowul xam na ni euh, kaamilu alquran dayoon na waxuma la kaamil bi jàng suba mais kaamil ba ñu jàngoon ca ba mu faatoo laa daañu koo denc dayoon na ci ku xam alquran mooy ay sëtam ñëw ñoo fàtte seen maam ci ñaan loolu doyoon na doom yi de ndax mën naa am xat-xat mën na leen jàpp sax ñu nekk seen yitte waaye sëtam yii wóor na ma kenn ñëwul ci julli te ñaanul seen waaw wax moo tax sëtam yi nee ñu daan toog fii rek wóor na ma ni léeg-léeg kenn xelam dem ma bàyyi Cheikh rek mu def ay baax yónnee ko kon dërëm na waaye nag fee suñu bàyyi dem lu baax dafa lu doy lu baax dafa lu doy wolof yi dañuy wax ne jàmm du doy ci nañ ko bu dee région la réccu na ko bu dee commune la réccu na ko bu dee dëkk la tamit ñu quartier bi na ko bu dee nit la tamit réccu na ko bu dee yaramu nit la moom réccu na ko taw ba caag rek daal ni jàmm doy na changement changement changement mag ñi dañuy wax géew yi mooy géew yi lu nekk lañ ci wax géew yi ñu moom di joxe e teraanga lu nekk lañ cay wax waaw a jàngal yu rëy moo fay am am nay gaaral nag am nay gaar am na ñu mere ci kër gi duñ la wax dara ba géew yi jot rek <laughs> ñu naan la yow tiitoo nangam nangam fekk ki ñuy waxal moo mootu kër gi jéppiwul ñu def mootu kër gi li ci yenn yoon jigéen ko am na ku ñu bëgg a waxal am na ku mootu kër gi jéppi waaye dañuy wax yu garaaw foofu xam-xam yu rëy lañ koy génne waaw nee nañu takk ma takk ma lu ma ci mujj taxe ma taxe ma te jàmbur doy jaamu du doy de moo tax koo dégg muy wootee fitna ngir safara la ci moor lañ ko wallahu yad'u ila daari salaam yàlla day woote jëm ci aljana aljana sar sax daaru salaam la ko yàlla tuddee këru jàmm maa ngi ne aljana du aljanna mooy lan mooy ay jeex na maa ngi ne aljanna du aljanna waaye mooy ay jeex na mooy lu dul jàmm jeex na ay jeex na mooy aljanna waaw te noonu la ñu daan wax ne bàmmeel tuddul bàmmeel mooy mooy bàyyil mer kuy mer rek dafa nga jóg mer rek seen bi dafa zone sax nga mer tut di crise di jooy pourquoi parce que ne peinture dafa jaune te jaune bi dafa am lu marron lu ñu nekk mer daggal li ngoom bi rek ñu añ nga mer dëbbal kaan nga mer looy mer tàng-tàng bis dina jot ñu boole la ak waa ñu ne kooku mooy kan mooy mooy bàmmeel ñu ne ko bàmmeel mu ne du bàmmeel waaye mooy bàyyil mer foofu su ko dem dootoo mer bu ngeen di ku tàng xol hmm? kii policier bu soxor la woon bàmmeel bàyyil mer jàmm du doy yàlla ñu yàlla may jàmm réew mii yàlla fi yàlla def jàmm ñoom ñii di wax ñëpp yàlla yàlla musal seen kàddu yi ñuy wax waxoon naa leen ko fële ci ngeen xanaa ci la woon kon ñoom euh, rakku azar ah? yi magu azar bu ñu suñu sëy ah wala ci suñu sëy waxoon naa leen ko wax na leen ñoom ñi ne télé bi ñëpp di wax yambar yooyu laa raw yambar mooy ko xam ne fi mu toll moo ngi fonk di ñàkk di ji doo tàq doo ñàkk doo tilim doo kii costume yu rafet yéen gaññalaay yu bien doo gis sax mu xaw a def ñu lem yu correct sol yu soigné lu luñ di nga am climatiseur bi moo defar seen peau yi ba mel ni leneen la yambar lañ góor ñi dëgg ñoo ngi ci waar yi ñoo ngi yi ñoo ngi fee ci marché bi di yenu ñu leen di fay journée ñeent fukki dërëm 400 francs ñooy jigéen ñoo ngi di raxas seen bureau yo di raxas seen douche yo ñooy ñooy jàmbaar yo ñu jàmbaar yow sa liggéey yëpp la signé ñu jàmbaar léegi jàmbaar yooyu nag bi dégg leen ñuy wax nangam nangam di coow di mbalal di wax woo jeunesse bi pour ñu génn taal dëkk te ñoom ñoo mosoo leen a dégg mbir am ba ñu xànce kenn mu sam mosoo leen mbir am ca ba jàpp seen doom pourquoi parce seen doom yaa nga fan hmm? ñoo nga bitim réew Canada États-Unis France di jàng pour lan ñëwaat seen bàyyi màgget xubidaat ñu suul leen ñoom ngi ñëwaat jiite waat ñu ñun kenn nangu kenn nangu ñëpp ni alal mu daan wax ku ci nekk sama saa yaa moom waxtu wi jotee mu ne ñaari ñaari carte nga am benn carte bi mooy bi ngay dugal ci biir urne bi bi ci def mooy sa làmmiñ mu ne sa làmmiñ bu mu voté soo voté góor ay saay-saay la ñu ñun ñëpp ay xaamal lañu yor xaamal te xaamal yi ñu du xaamal yii ay xaamal blende la doo dóore bal du dugg doo dóore brique du dugg ginnaaw loolu am nañ lu mat juróom fukk ay ponkal yoo xamante ni ñoom ñëpp dañoo signé ne soo naree dee ñun ñu dee mooy garde du mooy garde rapproché mooy soo naree dee ñu dee suñ moor leen ko garde corps mais xam nañ may wax le recul ma mën ko xoolal garde corps yi liggéey nga duñ tiiree teel teel teel président bi wala premier ministre wala leader bi xam nga lu ñuy def ñoom ñëpp dañuy dëpp ci kawam suñ dëppoo dina am ñaar ñu jug di tiiranteeg ñay tiiree suñ tiiree ba mu wóor na leen dara amatu fa aha ñu daal di jël nëbb ko ci bi bismillah tàmbali jox la wéeru Dieng suñu Ousmane Ndiéguène góor yàlla yi ñëw nañ suñ bu mu wóor na leen ki doon tiire wala ñu doon tiire jam nañ leen wala wàññi nañ leen am na ñuy couvrir ñetti def nu ñuy def dañuy wër waa ji pour du ñuy du dal ci seen kaw ñoom ñu dugal dugal oto rëccal ko te ku nu romb fël la pour nga deew kañuy protéger moom mu dund xoolal xool leen esprit boobu yow tu es dans une voiture blindée premièrement tu deuxièmement des gardes du corps yoo xamante ni ils sont prêts à mourir pour toi ils sont armés jusqu'aux dents ay armes électriques ak armes à feu ak ay gourdin yoo xamante ni kuñ ko dóor moom benn bëñ ngay def ci sa gémmiñ benn 31 dents yi day dem boo ko soo ne la nga taal dëkk bi ne ko jiitul mais jiitul nga koy wax jiitul jiitul nga koy wax jiitul nga koy wax jiitul su marché amee jiitul su lacrymogène yi ñëwee taxawal ci kanam ñoom doo leen gis ci lacrymogène yi heure boo amee dañ leen a bett doo leen gis ci koo jox man damaa dama am tension yooyu def la yow asma sama docteur nee na bu ma def nangam sama du dëgg da ngay yambaar rek góor yombul de waaw nag te ça fait fini <laughs> te defee nag kon euh, attention jàmm du doy te gis nga wax naa leen ko bés man leen réew yëpp mën naa tàkk Sénégal ñamul dox wala bokk yi réew wolof yu baaxul réew yëpp war nañoo tàkk ba mu def Sénégal du mën naa war na la Sénégal lu ñu bëgg ay ñaan yii xam nga ñun dañoo gëm ñaan ay ñaan ay ñeent fukki guddi ay juróom-ñetti fan ay dëj ay dijji ay ay ngénte ay xawaare dañoo gëm gàmm gëm ay wasifa gëm ay xasaay ay wër di sikkar xam ngeen ni keroog 23 juin <laughs> ñaata gàmmu lañ lañ wax ne amatul ñaata gàmmu ñaata rendez-vous yu waroon ñu jóge Dakar ñëw Thiès wala yu waroon jóge Thiès dem Dakar ñoo annulé seen rendez ñaata jàkka yu nekkoon ci wet yi ñoo wëlsi tawul ñaata jànkatu xasaayit ñoo jàngul pourquoi parce que mais jàmm moo amul su jàmm amul dootul wasifa mais dootul wasifa parce que doo tal doo tal wasifa Abidjan ngee am na ci koñ yoo xamante ni toog nañ lu mat weer kenn julli jiwul juma parce que soo génnee julli juma mais ñu rey la doo julli ji fooy ku la julli julo ku julli jiwul di dem xadra di dem foofu naan da ngay wasifa ak si karakat di laay laa di neexal baat da nga koy da ngay toog sa kër pour dund bala ngaa wuti ba da ngay dund bala ngaa xam ne da ngay dund donc nañuy ñaan jàmm ñuy wax jàmm nañuy def jàmm na ñuy dox ci jàmm lu dul jàmm nañ ko focc maa la ko wax fitna baaxul maag alaaj ceex xam nañ ci daa tey te kat suñu yoon nekk ci dañoo demoon rek teer yi te 10 heures la dem bi ñuy julli timis lañu agsi ci kër gi 10 ba ba ba ba benn buuxul ndox duggul suñu gémmiñ benn pepp ceeb duggul suñu biir kër te wooruñu man su ma yëgoon woor boole ca ndigg lu metti ak digg kii digg ndigg ak digg ginnaaw ak wet ak tànk yu metti ak óom yu metti ak fan ak wax génn ndax sonn wax ba sa bëti dugg ci biir ku la gis yaakaar na nga am poisson corps wala maraas ma te fekkee yëfi jàmbur la suñu yoon nekk ca li ma yàlla baal waaye xam na ni fitna baaxul wute naag bis bi nga xamante ne da ngay laaj sa ndox mu rax xale yi xam na li may wax ah jël ndox jël ay ay xob sànni ca biir tegal la ak yi jënd gerte saa soxna teg foofu di yëy bañ na doo bàyyi ah léeg nga dugg daal di waaxu wut defar ci laal fii romb fii lu nekk minute bu jot nga dem sangu defar waat ñëw toogaat mais loolu jàmm jàmm mooy loolu billaahi jàmm du amul jàmm yàlla du am waaw xolal jàmm moo gën lépp gis nga laylatul qadr li muy am am doole benn moo kase moom la ci yàlla soxla mooy salaam شيء دار إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر coola ngoog de yooyu yëpp coola laylatul qadri xayru min alfi shahrin lu cay xew tanazzalu kan al malaikatu ak kan wa ruuxu kan ca guddi googu fiiha waaw am na doole lool waaw lan noo ko taxal mu ne bi izni rabbihim moo tax mu am doole waaw ci lan mu ne min kulli amrin waa lii yëpp coow lii yëpp wax ji yëpp waa lu tax yàlla daal ne salaam jàmm gis nga daf ko nakiraal sax pour wane ni du doy te bu mu ci doon baax na mor mu nakiraal ko article indéfini la jàmm du waxoon assalaamu muy jàmm wala muy yàlla bokk waaye salaamun la wax jàmm mooy jàmm bu mu mënti doon jàmm yaram ak jàmm xel jàmm biir ak jàmm dig ginnaaw ak jàmm tëdd ak jàmm yeewoo jàmm yëpp boo ci jàmm yëpp baax salaam salaam ndeysaan xanaa xamoon bi yoomal xiyaame malaayika yi suñu gisee ñun ñi dem aljanna yàlla ci bala ñun ñëpp lu ñuy wax salaam loolu ñuy wax salaamun alaykum tibtum fadxuluha aaminin salaam salaamun alaykum tibtum attahiyaatu azzakiyaatu attayibaatu tibtum seen lépp ci dal ngeen koy defee doo leen yëngatu doo leen daw doo leen tiit parce a bokkoon ci adduna ca adduna ñoo waxoon laa ilaha illa allah bu na tax ca inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu mooy laa ilaha illa allah rek tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu ci àdduna wala taxzanu yawma alqiyama pourquoi wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun loolu moo tax doo leen tiit doo leen jaxasoo mooy tibtum daal nañu attention dama koy firi ba mu leer nahnu awliyaukum fi lxayati dunia mooy mooy ala ala allaa taxaafu wa fil axirati allaa tahzanu waaw walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un foofu ci biir aljana la waaw waaw yàlla nee na lii yëpp na lii yëpp man la man yàlla la comme feete inna anzalnaahu ah bi izni rabbihim fii nee na nuzulan min ghafurir rahim waaw lépp moo ngi jóge ci ghafur rahim mooy allahu jalla wa ala waaw yàlla nee na sax wax dëgg yàlla ñii lu tax sax du ma leen dugal sama kër gi wa man ahsanu qawlan man daa ila allahi wa qaala innani minal muslimin kan moo gën a rafet kaddu kan moo gën a baax serment koo xamante ni dane la ilaha illa allah gis nga loolu moo tax wax ko dafa am doole yàlla waxul inna alladina faalu inna alladina qaalu la wax muy tuub ashhadu an la ilaha illa allah ñi ko wax la wax summa staqaamu moom la duñ junj suñu béyfal démb mooy soo ko fasee ci sa xol ba noppi ba ñëw ñu wax loola ko nag léegi su mastaqaamu da nga koy jëfee dañ koy jëfee mooy su mastaqaamu loolu moo tax soo waxee laa ilaha illa allah dundoo ko baaxul baaxul portable doo amul réseau nga suñ la mayoon cent million crédit doo mën a woote wala da woote amoo réseau yow da am problème mu réseau yow may na la 100 millions crédit yaa yaa ki am na keroog laaj naa yaa xam yaa musta jënd mu gaj 2000 mus nga jënd musta jënd 2000 cent francs cent soixante-dix cent cinquante léegi sax am na fukki dërëm dégg naa lépp waaw ci leen ak yàkkamti nag ma ne ah jox leen ko crédit mu mën a def SMS pour gars yi soo defee mu jël ko yónnee ko SMS yi un franc la moom jamono suul la li des yëpp mu jël ko ne sama liggéey ndey la am nga am jël mu mu suñoo jënd 2000 dañ mool am na mu suñoo jënd 5000 moom bariwul moom xanaa ay genre suñu Ousmane yi bari xaalis ñooñu ustaas moom dañoo bari xaalis ay xala ay 10000 lañu jënd ay 20000 promotion alhamdulilah soxor da leen ñaan de doo amee problème woote rek waa sëñ bi sëñ jigéen ah man de dama amul fii benn urgence loolu rek ngay wax mu jox la nga wooteel bitim réew lu jeex kër gi du jeex ak sëñ waaw donc soo waxee ba noppi da nga koy jëfe jëfe ba lu sell ta sax yàlla nangul yàlla mu jàll loolu moo tax gis nga malaayika yi suñ leen waxee ne leen salaamun aleykum tibtum ba noppi ñoom ñoom dañuy wax ne lu ñuy wax ñoom ah lu ñuy wax alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah ah alhamdulillahi alladi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'u fa ni'ma ajru al-'amilin parce que jàmm ja moo neex moo moo moo dul jeex waaw yàlla sax nee na foofu sax kulum fiha ma yashtahun jeex na <laughs> benn waay ñëw na ne ma ajjana ndax am na xooñ wallahi moom xooñ xooñu ko nag maa ko daf fekk say bën bën rek wallahi xam nga xam nga nit ñi on n'a pas les problème ku nekk li la intéressé mu ne te ful la ko defee ne ma sëñ bi nax ajjana am na xooñ ma ne ko waaw mu ne ma yaa mat oustaz gars yi laaj naa leen ñu naan ay xaw ma naa ma mu ne ma ndax am na maccaat ndax am na kaani bu ñu dëbb ma ne ko yooyu yëpp am na fa mu ne ma tax ma ne ko yàlla ne ma doon fiyaa maa yashtahuun yàlla nee na xola àjjana kenn du la toggal loo xalaat mu ñëw waa lii tukkul yow da nga naan xooñ rek xooñ ñëw donc xola <laughs> doo boros do boobu neex na billahi ma waaj daan ñu ko mu ne ku ci sàggan di doyee di ba tax doxantu boobu ca tàkkusaanu àjjana ja nga wuute ko billahi mu ne perte nga àdduna perte nga àllaxira doxantu boobu ñu toog ba ci yàgg rek son borom daal di yabal malaayka yi ne leen waxal waa àjjana ñu ñëw dama leen bëgg a recevoir ñëpp génn na ña nga xamul woon ñëpp ña nga soppoon ña nga gëmoon nga gis leen ku ci nekk nag génn seen i cité ak seen i néeg ñu ne i diwa nge i eh, maam diwa nge eh, baay diwa nge kii li ma ko bëggoon a gént mosuma ko gis ko nga gis leen nag ñuy waaxu nag ku ci nekk nag di génn tempan tempan ndang ndang kotti kotti yolli yolli sayyidna Muhammad taxaw ca kanam na yàlla buñ ko wute waaye kon foofu mooy place ba place boobu mooy place bu jàmm te nit ki xaalam ci àdduna mooy xaalam ci àllaxira kullun muyassarun lima xuliqa bu leen sonn koo gis muy def di waa safara safara la jëm koo gis muy dem def yu fi àjjana àjjana la jëm fa la jëm ca yoon wala nekk dugg ba nag yàlla ko ku ko neex mu dugal kum neex loolu dugal waaye nag yaa ngi ca yoon wa dégg nga wax ji aha moo lool moo tax doo bëggee dem àjjana da ngay fexe di def ni waa àjjana di def da ngay def ni waa àjjana def nangul yàlla topp yàlla bañ ko mooy bañ ko bokkaale ok lépp loo xamante ni nee nañu yàlla bëgg ko bu ca nekk aha ku ci nekk yaa ngi ci waa aljanna te yàlla nee na inna la baraara ah la fi na'imin wa inna al fujjaara la fi jahimin xoolal xoolal verbe bi yàlla utilisé yaslawnaha dañ ciy jaaru dañ leen def comme <laughs> nan laa ci expliqué mooy dañuy samp benn weñ fi samp benn weñ jël beneen weñ teg ci kawam rey xar mi bënn bëtt biir bi xam nga li bëgg a est-ce nga li bëgg léegi jël safara si moo ci suuf léegi ñu koy jël muy tourner <laughs> noonu la leen ci biir safara <laughs> ñu bëri ñu commencé woon tàqam ko waxuma loolu de waxuma waxi lekk de ñii saaf ci biir safara yàlla na yaslawnaha yawma diin ah déggoo fee li mu wax laa yaslaha laa yaslaha illa al ashqa du jaaru ca sawara lu dul ña texe texee di yàlla ci yàlla mu gën waaw ci surtout sax Yaasin yaakaar naa am na nu ko fee waxee foofu waaw ci ci ci ci ci biir euh, euh, safara waaw bu ñu ko waxee noonu waaw bu ñu ko waxee noonu islawha al yawma yooyu benn verbe bi la islawha al yawma maa kuntum takfurun ah yéen a weddi woon yàlla yéen a weddi woon Muhammad yéen a weddi woon Alquran yéen a bañoon ne doo leen julli ah islawha jaaru leen ci safara te jaar boobu kat doo jaar sa bopp xam nga kiy jaaru ci ci ay xalam ci sedd nu muy def Hmm? day def nii su xawee tàng mu daal di defaat nii laalaat ñun nag daan nañu sax léeg-léeg biñ dina toogal ci wetu maamalaat yi soo toogee di jaaru boole ci wax ju bari mag ñi dañuy toog ba rek ngay jaar nii rek ñëpp ñu laalal la. nga defee yow moom di nga toog ay fan doo jaaru ndax danaa yaññ dañ koy boyal ba mu boy waaw xam nga jaaru boobu sa jaaru la ah bokk nag di ñu dugal sa biir sa loxo ci biir bii nag malaayika yi ñoo lay njoñ déggoo fee xuzuuhu fa xulluuhu summa aljahima salluuhu loolu mooy lan dana lay njoñ comme ni ñuy njoñee ginaar ko def yàlla dina jaar nag ci biir safara <laughs> la ilaha illa allah di la jaar di la di di la di déer di la saaf waaw law hal yawma maa kuntum takfurun kon yàlla nee na innal fujjaara la fi jahimin wa innal fujjaara la fi jahimin yaslawnaha yawma ddin waxoon naa leen ko nag jahim waxoon naa leen ne leen benn xal safara la boo xamante ni dafa toll ni montagne adduna bi yëpp nga def ko benn montagne <laughs> benn xal la def ko benn xal boo xamante ni du gëmm du am dóom du fay ndox du ko fay loo ci def mu gën koo taal am am na saay saay su bëri surtout ñu dul julli ñoom yàlla da leen cee toogloo rek acca yeex na xam nga léeg-léeg ci daara yi sëriñ bi du dóoree xam nga léeg sëriñ bi day dóor ba ba bay waaje xëm ndax sonn nu muy def daanaa demal taxaw fee xam nga taxaw moo gën dóor moo gën a métti dóor wala ñu toog loolu chaise xam nga ñu loolu chaise lan mooy toog loolu chaise ah waaye wan ma ko def na dool li tuuti yëkkati say boole ci déedéet bu ko teg miir bi ah, ah nii rek waaw kay léegi nag bu dal alluwawu diis jox xale bi léegi nag kii lan lay def loolu da ngay toog ba caaga rek di jooy looy jooy ngay jooy rek suñ xalifa xam na li may wax safara yooyu yooyu moo ko nekk xam nga laaloon naa ko fan yi ci ginnaaw waaye du ma ko yooyu doo ko yàggee wax léegi waa daay bi ñëpp bàyyi suñu Omar mii benn bis loolu la wax loolu loolu la wax ni ah daay Pape Mor doot ma fa demaat daay Pape Mor doot ma fa demaat gars yi ne ko wala tax doo dem mu ne koy Pape Mor safara rek lay wax saf moor ay safara ay jahannama ay dañ lay lakk di la saaf di la sindal di yooyu saf yooyu rek lay wax dama ñëw ñeme ma ko dañoo a nii ndeysaan <laughs> ma ne ko ñëwal rek loolu du pour yow loolu pour yow pour loolu pour maa ci wax jooju kon euh, yal nañu yàlla dimbali àdduna ak àllaxira yal nañu yàlla jàppale àdduna ak àllaxira yal nañu yàlla may jàmm ci suñuy xol may ñu ko ci suñuy jëmm may ñu ko ci ruux <coughs> may ñu ko ci suñuy xalaat may ñu ko ci suñuy réaction waaw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam euh, ki am doole dëgg le fort l'homme fort le fort yonent bi nee mooy ki nga xamante ni su ja su musiba amee rek mu raak ci jàmm da ngay dégg da ci nit ñi ah du xuloo de ak ak loolooy way loolooy way tiit mais loolu mooy way waaye koo xamante ni da ngay dégg nit muy xuloo sax nga ñëw fay ko cinq mille ne ko may ma xuloo bi am na ñuy may ñuy jënd xuloo may ma xuloo bi dim sëñ ma may ma xuloo bi lim la wax waxu ko man na ko wax nga ne ko déet sëñ bi kii waxu la mun la mun la mën na ko wax sëñ bi mën na ko wax non sëñ bi kii waxu la yow nga ne ko billaahi mën na ko wax sëñ bi dimbali ma rek na yow sëñ bi yow lii rek moo la yàqu lii may xam nga ne wu mu wax ni wala sëñ bi maa ko nga ne xaaral ma ñëw dem na ko yow sëñ bi nga ne nga ne lan yow loo loo loo loo ma gaaral ci diw laata mu waxoon nga dindi ñaari ba ñëw musiba yonent bi nee na innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadabi yonent bi nee na góor pire mooy ki nga xamante ni nit koo xamante ni moo ko mën mën na koo def lépp mu tiim ko saaga ko ndey mu xool ko ba mu xool ko mel ni ko déggu xam nga fitam day dem sal ay seet si sax tuuti eh, ma koy wax seet ak ñoom man xam naa ñu may waxal de genre étudiant yi xam nga ibba mi mën naa ko rey xam nga ibba mi du tourné woon ni ma tipp daggu saaga ma tourné xool ko ba sippali ko xam nga bu dee nit la day daw ay dégg waaje nee na xam ba mu defee ban ban fot te moom te yoon wa dafa ñëw rek daal di seet borom policier mu ne ko waaye mu waa ñëw mu ñëw mu ne ko tëj ma tëj ma ci kaso bi jeex na waaw tëj ma parce que xam na dañ koy tëj moom mu jiitu tëj ba sax mel ni sëñ Latif may ki mu doon nettali rek ñëw fekk photo sombi ba ca néeg ba rek xamul lu mu sombi woo rek mu jël ni ko furux naan <laughs> bi mu naanee nag gémmi làmmiñ wa ñoreeku buli ga làmmiñ wu ndaw wa dagg ba buli ga xotteeku nee na nag xamul lu muy def mu bëgg sombi bi gaaw génn mu daan ne xarit bi ne ko jëlal paaka bi nga rendi ba ba mu sotteeku quoi <laughs> rendi ba pour sombi bi sotteeku donc euh, nit ku baax mooy ci jéggale di jëlale di muñ surtout jamono bi daf neexul grand da nit ñi dañuy feebar feebar day indi stress day indi xol bu naqari nit ñi amuñu xaalis ñàkk xaalis day indi stress nit ñi dañuy xiif xiif day indi stress nit ñi dañuy sonn du nelaw xolal am na ci jeunes yu bari dunu nelaw tàng xol gi nekkee xam nga lan la ñàkk nelaw la sax ñàkk nelaw day indi tàng xol day indi tàng xol ku kenn su ko defee nag da wut jàmm def jàmm soo gisee ay sax def jàmm parce que nit ñi sax yamatuñu te ji da ngay nekk jeune di espoir ci sa ndey yow am nga ku góor ko bokkale yow sama jarbaat tu vois Ibba mii benn la ci ndeyam te ndeyam faatu na Ibba Diop mi am na bagam yow loo am BFM yaa ngi ci BFM musul Ibba yow kii musul kii musul tux mu yi ci waaw wóor ni am na depuis benn at wala ñaari at faatatoo benn waxtu julli même bu dee gën a tardé doo bokkaale yàlla doo def nang lépp lu bon defoo yaa ngi am yéene ci sa ndey wala amul yaa ngi am yéene ci sa baay wala amul am nga yéene ci sa maam wala amul am nga yéene ci sa kër sëriñ wala amul waaw nga génn ci mbedd mi dajeeg foo xamante ni amul demul sax école bay am entrée sixième xam nga tolloo leen xamul yàlla xamul yonent bi tolloo leen xamul ndeyam xamul baayam tolloo leen amul benn perspective ak benn benn projet ci àddunaam tolloo leen am na loo bëgg a faj moom faalew ko mu tox na naan na mooy na dem na ci baar yi dem na ci place bon yëpp yow defu defugoo ko yow kooku soo leen feesantee ci balance bi yii ma wax yëpp est tolloo ngeen léegi kooku cokkaas la ci wax nga ànd ak moom xam nga lu muy def paaka lay génn doo ko sa dëng bi te moom kat bul fàttali ni paaka boobu mu la jam su sañoon yow nga jam ko ko ngir mu noppalu ndax dundam amul sens est-ce que dégg fi may waxee parce que dundam amul sens moom moom su sañoon sax dee noppalu noppal ay mbokkam yow nag soo sañoon dund ngir mën a dimbali say wéjur dimbali say mbokk bokkoo leen kon kooku su la provoqué ci ay wax wala attaqué la ci ay xulu wala ci ay xeex noo war a def bëri nit nga mais maslaal ba dem bu yeboo ñu wax ne yambar nga mais di man mandu sëñ Momar Gueye nee na dee deewu kañ rek dee deewu rek yooyu baaxul sa guerrier sëñ bi na ko jàkka ji xam sa njàmbaar na ko toogaayu malaan wul ji ko xam sa sa fit wu dëgër na ko wattu jigéen ñi xam mooy fit ah mooy fit njàmbaar mooy na fanweeri zakka te doo xëyee doo ko wax ñoo xam ne lañu man xam naa jigéen ñoo xamante ni duñu tëdd mukk te def ñu juróomi téeméer tractat jamais te élève lañu musuñu tëdd lu mat ñeenti at a ngi musuñu tëdd seen lal te jàng ñu juróomi téeméer tractat ne yonent bi jëla soo ko tëdd kooku mooy jàmbaar mais loolu mooy affaire bi ñuy bagages yi coow yi xulóo yi xeex yi tàng tàngul bi mais kan moo tàngul kan moo tàngul kan moo tàngul booy yi xam ne léeg-léeg ñu fekk ma man ma nekk ci ay jàpp yoo xamante ne danaan kii bi suñ moom dama leen bëgg wax rek ne leen loolu mbubb la tàng mbubb la bu ko laa ilaha illa baaxul keroog waxoon naa leen ko yonent bi nee na al ilmu bit taallumi wal xilmu bit taxallumi wa sabru bit tasabburi mu ne da ngay lewet lewet lu ba mujj lewet xam nga am na ñoo xamante ni xol dëruñu baruñu gaawuñu dara jot leen mais toppandoo seen sëriñ moo tax mujj gi ñu ñu ñuy kepp di def noonu toppandoo seen sëriñ rek nga gis ñoo xam seen baat roogul deful dara waaye di toppandoo seen sëriñ di dof doflu ba mujj gi su ñuy wax da nga naan sëriñ baay wax que ko toppandoo l'habitude est une est une seconde nature looy bañ looy bañ looy bañ mu nekk ci yow bu koy kafe a mag ñi seen kër sax suñ la dégg ngay wax di waatee ay yeneen ki yëpp di wax ay yëpp dan lay dóor ba nga dee parce que xa wóorul nit lu lang ci làmmiñam rek day dugg ci xolom yonent bi neen loo bëgg rek bari ko danga koy bari tudd waaw di dund ne bëgg na ko wala bëgg ko demal rek yendoog moom nga yor sa bi bu dee bëgg na ko xoola balaa midi dina ko tudd 35 fois lu rom mu ne ah pourtant noonu la ko sëñ Mor waxee de ah, na ko sa sa sax day nelaw bu sëñ Mor lu lu ni ci làmm yu la sax duy sangu sax daal yow gaawal baadu kooku kooku di dox baadu noonu la koy defee yonent bi waxuma ko de yonent bi moo ko wax mu ne nit du bëggee mbir day bari ci làmmiñam parce que wax naa leen ne leen dafa am yoo xamante ni ci doomu aadama mooy miroiru xol ci nit aha ne ma yan la lu mel ni kanam nit li ci ëpp lu la riir ci xolam seet ko ci kanamam <laughs> souvent am na nag ay tricheurs àndal leen fii ñi fekk du daara doo du la tëye rendi la am na tricheur mais kooku ah mën na tricher quelque temps mais mënta tricher tout le temps bis dina jot rek di nga xool kanam yi rek xam ni ci rendikat nit la xool li ci nekk day tàppe ci kanam li ci nekk day tàppe ci làmmiñ moom la seen maam laaj Mouhamed Ndieguène wax nee na wëli yu heure boo ko bañee nit yàlla mu ne yàgg yàgg yàlla dina tàppeel sa mbañ googu ci làmmi sa làmmiñ nga feeñal ko tuddoo koy ah diw ni ma soofee fekk ay taalibe nga ko toog do fàtte nga ko sax walla di nee na doo bañ a wuli yàgg yàgg di nga feeñal sa nooneel googu yàlla ah, kon nag euh, yëf yaa ngoog jàmm ngoog mbaax ngoog sedd sedd loo ngoog baax baax loo ngoog yiw yiw imam as nee na baax rek moo fi am wallahi toujours loolu la ñuy wax mu ne jéem rek jéem rek xam ñoom dañoo dégg yonent bi mooy loolu rek mu bi taxallumi wala ilmu bi taxallum xam nga xam-xam yi dara soo yàggee ci daara ji rek même doo amul xam-xam di nga am barke da am barke sa ñaari aaya sa benn hadis rek daanaka da nga ciy mën a toj jamono fekk barke rek la parce que njàng moo ngi ci sax di jàng rek waaw waaw war sabru bi te sabru muñ tamit la même chose muñ neexul waaye yonent bi nee na du du du mujjee lu dul yiw muñ surtout jamono ji waaw nañu muñ bu baax ñun ñëpp waaw góor ñi jigéen ñi mat ñi ak ndaw ñi waaw góorgóorlu leen ci bu baax nen ne góor ñi bu muñ leen ngeen toog ngeen jàng ngeen liggéey ñi ku nekk la nga yëngatu nga yëngatu ca te bul caaxaan bul foofu bul dugg ci benn détail waaw jigéen ñi tamit nga muñ toog téye sa bopp téye sa làmmiñ téye sa tànk muñ sabar yi muñ jotaayu caaxaan yi muñ jotaayu jëwukaay yi yooyu yëpp nga muñ ko yonent bi nee na wallahi lu mu yàgg yàgg yàlla day indil yiw ñun ñëpp yàlla ñu yàlla indil yiw bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah, dafa mel ni Euh, soo gisee mu dugg foofu mooy loolu rek ñun ñëpp dañoo war a mujj ci jàmm ah, waaw te jàmm neex na alal jàmm ni jàmm neex na jàmm neex na jàmm neex na même doo amul dara jàmm neex na sunu maam alxaaji Usmaan Jigéen yàlla na ci yàlla fayal danaan wax ne loo gis ci àdduna mën nga koo booleeg loolu sànni ko ba mu des jàmm waaw suñu Ousmane da daw sàmm nga loolu toogal sëñ bi dem kon na kenn ànd ak moom boog pour duy ñëw mu gungewaat <laughs> ah sëñ Mor yaa ngi ñëw yow maa ngi ñëw de moo xew dégg naa saay maa ngi ñëw kon yëpp yaa ngoog yàlla nañu yàlla defal jàmm euh, décroché nga commencé wax demal gis nga seen soppa ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan keroog ba yahut ba ñëwee yaakaar naa fàttewu leen di ko fayeeku borom bu tedd ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba poñe sang bi Seydina Omar mu baax ma daal di bocc jaatim ne kii moo yaree di ko kii xanaa xamul ki muy jëflanteel xanaa xamul ni kii mooy xeerul bariyyat yonent bi ne ko déedéet bu ko rendi bul dag baatam wax ko wax ko ne ko yow diw sooy fayeeku fayeekul fayeekuyin bu rafet dégg nga wax sa yonent ne ko dëgg ta nga wax sa yonent ne ko mu fay borom hmm? suñu taala dégg nga wax mu ne Sidna waxal yahud bi ne ko suy fayeeku mu fayeeku fayeeku bu rafet ta nga wax sa yonent ne ko mu fay borom te kat ahlu siira nee nañu waaye dafa ëppal waaye bés yam ko waxoon desoon na ñaari fan wala benn fan moom mu ñëw avant pour wax leen maandu gi Seydina Muhammad moo tax waaw mais yonent bi loolu su nekkoon sëriñu jamono yi nga ñëw fekk sëriñ ci kanamu taalibeem nga poñi ko naan ko fayal bor bi taalibe yi dañ lay yëy dan lay barkeeloo dan lay jaamoo yàlla dan lay xalwoo xamu nu ñu waxee dañuy jàpp ne loolu ñu lay def dañ ciy àggee ci yàlla ñoom far mais yonent bi loolu ko wax ba eh bul bul dóor kii ci ji mais bu ko coor bu ko rey wax ko ne ko muy ku fayeeku bu rafet ci sutura sutura la ma nebale woon mais wax ko mu fayeeku ma ci sutura mais waxal sa yonent ne ko mu fay borom mais c'est ça am na beneen saay-saay dafa ñëw ba ci jàkk Seydina Muhammad mu génne su ubbi tubéy ji rek commencé saw Seydina Omar bot jaag ñi dafay rek yonent ñëw ne ko déet bu ko rey mais bu ko rey dafa xamul li xew yonent bi ak waa ji ba ca kaw ne ko ne ko gis nga jàkk fii fii jàkka la fii du sawukaay kenn du fi saw eh. dégg ne ko fii jàkka la fii fii du sawukaay kenn du fi saw fii du sawukaay kenn du fi saw baax mais loolu su nekkoon jamono yi la soo ñëwee ci jàkka ji saw nu lay def mais dañ lay rey dinañ la dóor a dóor a dóor a dóor ba tama moo la ëppi buum xool leen xayrul bariyati sallallahu alayhi wa sallam de grandeur yooyu signe de majesté yooyu signe de personnalité yooyu nga xamante ni moom la wane ci jamono te yii billahi mën naa laa toogal fi di wax ba fajar yonent bee def bii yonent bee def bii te yooyu yëpp benn ku ci nekk day jàngale rek jàmm xool leen doo ko fekkoon ak mi soxna Aïcha am course ak moom mais loolu jàmm rek la ni jàmm la garan course ak moom ci ci bëgg jàmmam ci bëgg jàmmam yonent bi daraan daw tuuti jiitu ko su ko jiitoo ba Aysa commencé kii yonent bi daal di ralentir bàyyi ko mu raw ko mu ne ko ah tey de yaa ma sax amoon ay yëngatu yu mel nii ay euh, peut-être ay katakak yu demee noonu yonent bi danaan jël soxna sa Aysa mu baax mi teg ko ci ndog ndoddam lu tedd li di ko yëkkati naan ko xoolal la xew fee mais yooyu yëpp pour kër gi am jàmm moom mooy jàmm moom moom yonent bi ñëpp xam nañ ni mooy jàmm mais këram daf caa jàngale jàmm wax naa leen jàkka ja li mu koy jàngale jàmm ci ci ci digganteem ak ñu dul mu mu lépp mu jàngale fa jàmm waaw loolu moo tax borom ibnu Muhayyab ne yonent bii bii kii may wax Muhammad rasulullah mi ahaqqu bi bil majdi wal ula bëgg jàmmam moo indi lépp waaw waaw waaw waaw déggu ca suuf way wa ca ca beneen way wa ca suufam dimbali mu ne habibun bi asrari alqulubi munabba'u habibun soppe la te mooy soppe yàlla te yàlla ku mu sopp ba noppi du la ñëpp meree tamit du wàññi dara waaye su la yàlla soppul tamit du la ñëpp bëggee du jariñ dara xabibun mooy yéen ci yàlla muhammad bi kii yàlla bëggal boppam moom it mu tourné bëgg yàlla ba yàlla illustré ko ci radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla gërëm leen ñu gërëm yàlla waaw fee xaamidun la fa fii muhammadun la waaw fee mooy sant moom moom yonent bi mooy sant yàlla ba yàlla bëgg ci moom daal di koy sant moom muhammad sant gam ko sant nag moom yàlla moo tax yàlla tooba jaag daal ne eh xam nga lan la muhammad mii sant naa ko kon sant gu ma sant moo ëpp doole lépp lu dul sant ku ma santul wa ridwaanu min allahi akbar moom mu ne habibun soppe la yal nañu yàlla boole ci soppe Seydina Muhammad yal nañu yàlla boole ci soppe Seydina Muhammad yi yal nañu yàlla boole ci soppe Seydina Muhammad yi ñun it yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne di moo leen soppal boppam yëpp yëpp yëpp baax na yëpp baax na yëpp baax na waaw ifadatika minka ilayka la wallahi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw moom la imam a ah, di wax toujours kullul qulubi ila al habibi tamiru muhammadin habibi kal karim waawaaw waaw sallallahu alayhi wa Muhammadul Basiru nee na moo ngi tagg di ñaan yàlla muy julli di sotti ngërëmam ak xéewalam ak parfumam ak màggalam ak teraangaam wàcce ko ci rawdu sayyidina Muhammad mi nga xamante ni su ne la soppee yàlla bi bul hésité mooy Muhammad rasulullah teraanga adduna yi ak teraanga àllaaxira yi xéewalu adduna yi ak xéewalu àllaaxira yi yàlla moo ngi ko dëxañ ci benn jëmm jëmm jooju suñu la ko laajee neel mooy Muhammad rasulullah axaqu ibadillahi bilmajdi wal ula loolu moo tax sayyiduna Muhammad sëñ Basiru nee na mooy afdalu haashimi fal urbu xayru unaasin thumma xayruhum qurayshuhum wa huwa fihim xayru xayrihim arab ñoo gën arab euh, quraysh ñoo ci gën quraysh banu haashim ñoo ci gën banu haashim nag suñ la laajee ka ci gën mooy sayyiduna Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iqtibaas la bu ñu tibbee ca jawharatul kamal ndax soo jàngee jawharatul kamal ca bopp ba da nga naan allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqiqati al haitati bi markazi al fuhumi wal maani moo moo tax Mouhamadul Bachir nee na aynu rahmati jëmm yéen man de yàlla bi nga xamante ne dafa am forme doomu aadama mooy la tête le tronc et les quatre membres le membres inférieurs et les membres supérieurs mooy Seydina Muhammad Rasulullah yàlla nee na ñi nga xamante ni ñoo nangul yàlla te duñ ko bokkaale ci zahir duñ ko bokkaale ci baatin yàlla nee na ñoom ñooy xayrul bariyati ña def le contraire ñoom ñooy sharrul bariyati waaye soo demee ca sharrul bariyati seen kilifa mooy iblis laanatullahi alayhi waaye soo demee ci xayrul bariyati ka fay kilifa ga mooy xayrul bariyati mooy sayyidina muhammadu rasulullah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa ji nee mën ngaa jël sa waay mën ngaa jël sa xarit mën ngaa jël sa sëriñ mën ngaa jël sa kilifa di ko tagg di ko wax cër di ko wax maqaamaam di wax ay darajaam waaye nee na ci biir waxtaan mi bu sa xel dem ci muhammadu rasulullah ndax nee na sa xel du demee ci si yàlla muhammad nga xeeb sa kilifa ci saa si waay. ñu ne ko a tax mu ne parce que histoire boo dégg histoire wali yu boo dégg histoire nit koo mënti dégg ci àdduna am na loo xam ne ci moom kenn du ko nettali am na loo xam ne ci moom kenn du ko wax am na loo xam ne ci moom kenn du ko feeñal am na loo xam ne ci moom ku ko wax ñu duma ku ko wax ñu rey la ku ko wax ñu duma la même bu dee lu baax la sallallahu alayhi wa mooy benn mbindeefu yàlla bi nga xamante ni mooy benn mbindeefu yàlla bi nga xamante ni mooy benn yàlla bi nga xamante ni juddoom avant juddoom ëmbam ëmb yaayam ëmb baayam nañ ko jëlee na leer ga toxoo ca baayam jëm ca ndeyam labatu ndeyam labatu baayam canu ndeyam canu baayam teraangay ndeyam teraangay baayam ba mu juddoo na mu juddoo fa mu génnee na mu génnee nañ ko lakkalee nañ ko tusngalee moo ngoog la nekk ci moom yëpp sallallahu alayhi wa sallam dañ koy nettali ci ci ci bi bi nga xamante ni sax nekkagul Muhammadu xayrul bariyati jeexalagul foofu loo fonk fonk sa sëriñ loo ko gëm-gëm loo ko màggal màggal ñema wax na mu juddoo na mu ñema woo wax na ndeyam ak baayam àndee ñema woo wax na na lor wa génnee ca baay ba dem ca ndey nga te sallallahu alayhi wa sallam da ngay wax ba ba baayam génnee di labati ndeyam ba ba mu ba ñu jëlee ndeyam jox ko baayam ba ñu àndee ba leer ko toxoo ci ndiggu Abdalaay dem ci ruxamu sunu yaay Amina dañ koy nettali ba ko Abda Amina ëmbee dañ koy nettali ba Amina la xew ca moom nettali te ñun suñu kilifa yi kenn ñemul nettali seen ëmb yi moo ngoog ba muy juddu da ngay nettali bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ndax ñun ñëpp wax naa leen ne leen yonent bi du moromu ci kaw ci kaw suuf parce que yonent bi rek moo jaar ci jumbaxu ndeyam daal di cëppeelu ci kaw àdduna wa la ilaha illa allah wallahu akbar moo ngoog judd na nga nettali ko judd na nga wax niñ ko lakkalee judd na nga wax niñ ko tusngalee judd na nga wax nañ ko nampalee judd nga nga wax ñañ ko ña ko judd na nga wax histoire am yëpp te amoo dara loo ci tëb te ku mënti doon ñeme woo wax xarafam ñeme woo wax génneegu góoram ñeme woo wax bañ koy toppatoo ñeme woo wax ay laytaayam ñeme woo wax ay sangam ñema woo wax ay fóotam ñema woo wax ay tojalam te sallallahu alayhi wa sallam amul dara luñ ciy dëf sallallahu alayhi wa sunu màggu kilifa yi ñëwuñu koo wax seen màgg ko wax waxtaane ñëwuñu ko feeñal waaye sallallahu alayhi wa sallam moom rek mooy benn mi ndit mi nga xamante ni moom la wax ni li nga xamante ni moom ngay màgg ci at moom la yonent bi moom lay màgg ci weer li nga xamante ni moom ngay màgg ci weer moom la yonent bi di màgg ci benn bis li ngay màgg ci benn bi moom la yonent bi di màgg ci benn heure li ngay màgg ci benn heure moom la yonent bi di màgg ci benn minute kon sallallahu alayhi wa sallam du morom fii du morom ëllëg ci kanamu yàlla subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam ngoog keroog bañ ko jëlee moo ngoog wutal ko soxna mu am soxna sunu yaay Khadija lañ ko njëkk a may soxna ya ca topp ba ca soxna Aïcha waaye sallallahu alayhi wa sallam li muy baax baax li muy yiw yiw dañuy nettali keroog bi muy jël ay soxnaam te kenn ñemewul ci ci adduna bi kenn ñemewul ci Sénégal gi ngay nettali sa sëriñ bi muy jël soxnaam

ndax boutique bi nga xamante ni ci la yëf yi di génnee ci lay gën jubloo soo ci nekkee même doo seere woon dina mujj a génn kooku benn mbindeef la ci kaw suuf moom rek mooy mooy mbindeef bi nga xamante ni da ngay ànd ak moom ba ci biir duus mu lay wan ni ngay jëfandikoo ci biir duus sallallahu alayhi wa sallam kenn ñemewul wax sa janaab ak sëriñ kenn ñemewul wax sa reegalu jabaru sëriñ waaye sallallahu alayhi wa sallam am na hadis yu bëri dañuy wax ci janaabaam dañuy wax ni muy sangoo janaaba di jàngale ni muy sangoo janaaba foofu rek ci nga xam ne yonent Yàlla Muhammad du moromu kenn waaye moo ngoog sallallahu alayhi wa sallam ngoog kenn ñemewul a wax sa sëriñ nan lay jëflanteeg ak ay soxnaam. sallallahu alayhi wa sallam da am soxna di seet bu bees yonent bi ànd ak yow wax la na ngay jëflanteeg say soxna la se war a def la nga war sa def na nga war a taxawee la nga war a ñaan la nga war sa wax na nga war a doxalee heure yi nga ko war def ak heure yi ko war sa def la ca biir yëpp yonent bi moo la koy jàngal sa jàngal bi mu la koy jàngal du la ko wax waaye danaan man nii laa ko doon doxalee ak samay soxna moom rek moo ñu meloon ci kaw suuf loolu moo tax ma ne la sallallahu alayhi wa sallam sooy tagg sa kilifa sooy tagg sa sëriñ sooy tagg ki nga yaakaar billahi bu sa xel dem ci yonent a Muhammad loolu moo tax soo tuddee yonent bi tudd keneen xeeb waayam day génn loolu moo tax borom ibnu Muhyib ne ahaqqu ibadillahi bil majdi wal ula basiru yëkkatiwaat na way wa ca kaw nabiyun ku ñu déy la nabiyun bokk na ci groupe boo xamante ni yàlla moo leen tànnal boppam nabiyun ku ñu xamal lu lu gaa yi xamul la nabiyun ku yàlla di tibb di ko déy ci guddi loo xamante ni su xëy suba danaan jameet ne lii de moom laa gisoon bi muy am 39 ans si mois sallallahu alayhi wa sallam lu mu gént su xëyee gis ko léegi nga dégg ko ci nit ñi man lu ma gént su ma xëyee dama koy gis loolu yenent bi moo ci jiitu mooy sangu ñi nga xamante ni dañuy gént ñëpp suñu gi suñu xëyee gis nañu gént gis nga loolu mu doon gént moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ay xéewal di ay may di ay cëre di ay maqaama amul dara lu mu gént loo xamante ni réer la amul dara lu mu gént loo xamante ni neen la waaye lu mu gént lu wér la lu dëggu la loo xamante ne la moo ngi jóge ci allahu jalla wa ala même bi mu nekkagul yeneen moom yonent yàlla papa déggal Basiru nee na nabiyun yonent yàlla Muhammad mii may wax azimul qadri azimul qadri azimul qadri cërëm asri maqaamam ak màgg darajaam kan moo ko xam moo tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu daf ne déedéet bu leen sonn naan na maa ngi julli ci yonent bi lu toll ni biddéew yi maa ngi julli ci yonent bi lu toll ni asamaan yi maa ngi julli ci yonent lu toll ni xobu garab yi maa ngi julli ci yonent bi lu toll ni peppu suuf yi mu ne loolu yëpp yonent bi ko ëpp doole yonent ko gën a rafet yonent ko gën a yiw taaru yonent bi sallallahu mooy feeñ ci li ngay gis ba naan lii yàlla yàlla nga julli ci yonent ci loolu kon yow noppalul neel déglul nabiyun azimul qadri bil haqqi mursalu waa ji nee na azimul qadri ku am daraja la koo xamante ni mursalun ku nu yónni la waaye nag attention bil haqqi ci dëgg lañ ko yónni li mu yor sax far wa bil haqqi anzalnaahu wa bil haqqi nazal moo ngoog lépp li nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxo yent yàlla Muhammad loolu dëgg la goo xamante ni dëgg la joo xamante ni lu jamono di gën a dox muy gën a wane ni dëgg la lan moo tax parce que dafa ñëw ca kanamu yéefaru Makka ya yéeg ca biir Kaaba ga du daal di dugg tong Seydina Aliyun karamallahu wajhahu mu yor karawaas ba naan qul jaa al haqqu wa zahaqa al baatilu inna al baatila kaana zahuqan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Seydina Aliyun nee na wallahi yonent bi du ma buuxaatoon tuuti ma ma laal asamaan yi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su yëngatu tuuti ma laal asamaan yi te yonent bi daf koo tongoon Alioune moo njëkk ñëw ngir orma ak ne sang bi téema laa aha yonent bi ne ko antanooma yonent bi ne ko Alioune antanooma yonent bi ne ko àllin antonoma mu ne ko waaw sang bi nu ñuy def mu ne ko kaay ma tong la yonent bi ah sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu toog ñun ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jëf seen Seydina Ali teg ko ci ndoddam lu tedd la Seydina Ali nee na bi ma yonent bi tegee ci ci ci ndoddam ci ci ca ca ca waggam yu tedd yooyee nee na su yonent bu bougé woon tuuti rek ma laal asamaan waaye nabiyun azimul qadri bil haqqi mursalu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonentu dëgg bi mooy yonent bi nga xamante ni c'est le vrai prophète mooy yonent bi nga xamante ni c'est le prophète moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yonent bi nga xamante ni mooy le prophète des prophètes ñoom yonent yi seen yonent mooy Muhammad rasulullah masaafa kenn darajaam kenn mënu koo xam kenn mënu koo natt kenn mënu koo peete loolu moo tax mu daal di ne moo borom Ibnu Muhib nee na nee na attention attention sallallahu alayhi wa sallam bi muy raw gaa yi fekk na boobu xale bu ndaw la yu'allu bihi muskaana tiflan wa wa yunhalu moom la sunu mag alhaaji bada di wax ne ne xanaanuha misla al-atfaali wa ghilmaani mu ne mu ne sallallahu alayhi wa sallam kat bi bi bi bi bi moom mooy benn bindeef mi nga xamante ni mooy kilifa adduna di kilifa ñëpp te moom bi mu juddoo waxul ne ummaahu ummaahu waaye da doon wax ne rabbaahu rabbaahu sama yaay sama yaay yonent bi ko waxu ko dafa judd rek naan sama borom sama borom nabiyun azimul qadri dolil فلله منه فلله منه على أكمله دقل فلله منه على أكمله مقصد منه واجي نينا يالا يمتنا ما دلو دلو نا مباتو مبات شاء شاء الله نح الله مو دفر ينتبه صلى الله عليه وسلم واو تا دفر با دفر با دفع عندك دفع عندك مت ca mat ca matam la ko defaree ca taaram la ko defaree ca ca personnalité moom yàlla la defaree yonent yàlla Muhammad waaw waaw waaw waaw nan la ko nan la ko waxee ca ca ca ca ca ca burda ah wal habib tamma ma'nahu ah? wa suratahu lan moo nekk ca ginnaaw déedéet lu ca ginnaaw laa wax ah déedéet ah saaqa nabiyina fii xalqin wa fii xuluqin wa lam yulaanu fii ilmin wala karamin wa kulluhum min rasulillahi multamisun xarsan min albahri aw rassan min addiyami wa waaqifuuna ladayhi inda haddihim min nuqtati alilmi aw min shaklati alhikami ah hmm? fa huwa alladi kay fa huwa alladi mooy ki nga xamante ni moom sallallahu alayhi wa sallam tamma mat na tamma yàlla matal na maanaahu baatinam wa suuratahu ak zaahiram ginnaaw loolu nag ba bi lii amee ba yàlla jëlee baatinam mu raw baatin yëpp mu jël jëmmam mu raw jëmm yëpp summa ginnaaw loolu istafaahu ci la ko yàlla jël nag ne ko yaa ma gënal ñëpp habiban muy soppeem baari un na tamit mooy ki nga xamante ni mooy allahu jalla wa ala loolu moo tax waa ji daan ne fa fa lillahi minhu wa huwa moom sallallahu alayhi wasallam a'la moo gën a kawe ñëpp waaye nag mën ngaa gën a kawe te doo gën a mat waaye mu ne wa akmalu waaye moo gën a mat waa ji nee na yamul rek ci ala gën a kawe wa akmalu gën a mat waaye nee na aminun moom la yàlla wóolu aminun moom la malaayika yi wóolu aminun moom la jinne yi wóolu aminun moom la yonent yi wóolu aminun moom la ñu yàlla déy yónni aminun moom la waa Makka wóolu aminun moom la yéefar yi wóolu aminun moom la ñu gëm yàlla wóolu aminun moom la jullit yi wóolu aminun moom la yahuud yi wóolu aminun moom la majuus yi wóolu aminun moom la nasaraan yi wóolu aminun moom la ñu njëkk wóolu aminun moom la ñu mujj wóolu aminun moom la ñuy rafet wóolu waaye aminun moom la ñu ñaaw wóolu moom yéen yàlla Muhammad أمين أدعو بالله والعباد مؤهل يوم mu ne aminun muahalun li irshadil ibadi mu ne ki nga xamante ni moom la yàlla jox ne ko koo gindi mu gindeeku to koo gindiwul sawara la jëm kooku mooy yent yàlla muhammad waaye fa mu daanelee falaa dum jëm mooy habibun damay delluwaat ci jàmm yonent bi moo gën ñëpp moo gën a baax ñëpp moo ëpp sutura ñëpp te jàmm mooy sutura yonent bi nag moo ëpp sutura ñëpp te pourtant te pourtant habibun soppe yàlla la kon yàlla day na ko lu mu dayul kenn te kat habibun soppe la boo xamante ni munabbaun ku ñu ubbi la ku ñu xamal la ku ñu jox ku ñu wan ku ñu jox film ci lan bi asraaril qulubi ci secret xol yi yonent bi soo ñëwee di wax ak moom di fen yonent bi xam na ko soo ñuy wax ak moom di wax dëgg yonent bi xam na ko la nga fanaanoo yonent bi xam na ko la nga yendoo yonent bi xam na ko soo dëggoo yonent bi xam na ko sooy naafiq yonent bi xam na ko te teewul malgré malgré malgré malgré li ko yàlla xamal lii yëpp moo ëpp sutura ñëpp ku ñëw mu suturaal la boole la ci kiiraayu yërmandeem gi ndax moom nee na damaa nekk yërmande boo xamante ni kaddu la bu yàlla jox doomu adama yi ngir ma gindi leen ñoom ñëpp ma ànd ak ñoom dugg àjjana محمد خير مبعوث jërëjëf jërëjëf Mouhamadou Bachir kon dafa mel ni euh, yéene woon nañu euh, mu gën a rafet gën a baax waaye fa tabaraka yàlla seede ni maa ngi amoon faf faf wallahi ci àggale li ñu commencé woon keroog waaw ci bopp saytu bi ci périmètre wallaahi moom laa amoon yéene pour pour pour mottali ko waaye nag comme ni ma leen ko waxee ah euh, comme ñun euh, tabarakallahu ay passif lan rek hmm? passif moom day nangu du dëgg waaw te actif yi nga xamante ni ñooy activé yëpp nag lu def moo fii nag lu neex ne tëdd fee rek moo fi jib ah ñee